mën nekk ci nga xam ne da ngaa jàpp ne man da waaw te ci kaw noonu gis nga moo tax wallahi moo tax yenn lënt lënt yi nga xam ne boroom xam-xam yi dañ koy am xataa ci wàllu aqida boo seetloo nga xam ne yenn yi ay lënt lënt la ñi nga xam ne ñoo koy leeral dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñooy akaabirul ulama yooyu ñoom ngay ñëw ci seen xam-xam ñu wax la mbir mi nit deme affaire bi day day leer nañ yow amoo benn doute ci affaire affaire yi day leer léegi nag yow borom bi may la xam loolu du tax nga ne keneen ci kon yi muy wax totalement c'est faux waaw mooy ku nekk fa mu toll la fa muy wax waaw loolu moo tax waa ahlu sunna wal jamaa yenn yi nga xam ne ay ayatu sifaat lañ aaya yi nga xam ne dañuy ñëw di wax ci melooy borom bi comme di wax ay ndëggu tànk waaw comme euh, ci hadith yi nga xam ne yonent waaye saa saa dana aj euh, safara dañ koy duyo duyo duyo duy ba mu tees mu naan borom bi dolli ma rek borom bi teg ci ndëgg tànkam ci lay door a dale ak li nga xamante ne moom lay wax naan yonent waaye saa saa ne suñu borom day wàcc guddi bu nekk ci asamaan su jege jii hein ci asamaan bu jege jii di laaj naan ana kan moo may ñaan ma may ko kan moo may jéggalu ma jéggal ko loolu moom xadiis yu mel noonu ak xadiis yi nga xam ne day wax naan euh, euh, ay loxo yu borom bi tabaaraka wa taala bal yadaahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yashaa ay ñaari loxoom dañoo tàllalu muy dépenser nu ko nu mu ko soobee loolu li nga xam ne moom la wax ahlu sunna wal jamaa wax nga xam ne ñaari kii di ñaari kuréel ñenn ñi ne dañuy tafwid affaire yi mooy dañu koy bàyyee borom bi waaw bàyyee ko borom bi duñu ci yëy yàbbi ni ñu ko waxee moo tax imaamu Tirmidi bi mu indee xadiis yooyu nga xam ne moom lañ wax sànk di wax borom bi day wàcc mu ne borom xam yi de saraf yi dañ doon wax naan dawal leen ko ni mu ñëwee noonu mooy bu leen ci nekk di laaj kayfa naka laat nan lay wàcceeg borom bi est-ce que ab d'accord la kon buy déplacé wu déedéet ndax laysa waaye ni ko borom bi waxe ni ko leen ci sa sam jottalee bopp loolu nañ ko jàppe noonu këmi ko noonu ne borom bi moom day wàcc guddi gu nekk kanta nga jàpp ne moom day wàcc comme ni nga xamante ne noonu la euh, ab koor am nit di wàcce cib chaise toog cib chaise wàcc kallaa loolu déedéet loolu manu la nekk noonu waaye lu lu yelloo ak moom borom bi nee du wàcc du koor buy wàcce sa yéeg déedéet waaye dañu gëm ne moom day wàcc jeex na kanta nan euh, nu koy defee yooyu di ko laaj moo tax yu waxu euh, ci imam Maalik bu siiw ba di laaj naan borom bi istawa ala comme loolu waaw yooyu noonu ay yooyu waa ahlu sunna suwaa ñu ne mbir mi noonu la dañ ko dañ ko jàppe ni mu ñëw saa ñu bañ cee nekk na di ko naan lii la ak lee la ak xamuñu ñun daal borom bi moo wax ci làmb ñu yonentaam ci yenn yi xadiis yi wax yu la comme ni alxuraan nekk wax yu ñun gëme nañu ko noonu jeex na jàll nañ duñ ci nekk di leen bët waaw loolu benn kuréel la te salaf yu bari noonu lañ meloon salaf yi noonu lañ meloon en général bu ñu nekk di leen bët ci yoon nit leen ko waxee yi dafa seetloo waaw am nag ñeneen ñoo xamante ni nii ci biir ahlu sunna wal jamaa dañuy ta'wil affaire yi ne lii dëgg la li salaf yi ñu ëpp ci ñoom doon def dëgg la te tamit bu buñ la waxee mooy am na ci salaf ci saxaaba yi ñoo xamante ne yenn laaya yooyu noonu ñoom dañ koo firee loo xam ne wuute na ak li li li li feeñ ci waaw voilà loolu bu ñuy wax mooy ëpp noonu lañ doon mais am na beneen côté bi. moo tax ñenn ñi na dañ koy ta'wil dëgg la dañu gëm nañ ko ni ko borom bi waxe ni ko rek baay saa saa waxe mais mën nañ ci dégg leneen waaw mooy këni comme bu ne euh, euh, borom bi tabaaraka wa taala day wàcc guddi gu nekk këni loolu premièrement dañuy dàq comme ñépp këni du koor physique boo xam ne day wàcc léegi nag wàcc bi mooy lan mooy ñeneen nga gis ñenn ñi naan mooy da koy wàcce voilà mooy ngir ak ak yërmandeem gu yaatu gi ngir yërëm kan moo taxaw di ko ñaan di ko julli loolu loolu lay expérimenté wu loolu am yenn yi sax ñu ne ay malaaka yi rahma yi la lay yónni ñoom ñooy wàcc loolu la expérimenté loolu comme ni mu naan nga euh, xamante ne euh, yu bari danaan man maa def te ay malaaka lay digal ne def leen yu mel noonu voilà loolu ci gàttal. mais boo demee ci waa ahlu al akabirul ulama bi dañ naan la mbir mi dafa am borom bi tabaaraka wa taala luñ naan az-zaatul aliyya waaw li nga xamante ne mooy nekk nekk borom bi nga xamante ne dafa kawe ba sut xelu mbindeef inaccessible kenn manu koo xalam kenn manu koo jote impossible jaam bi jote loolu te foofu amul naka amul nan la mel ak nu mu yooyu yëpp amu fa. te borom bi xatta foofu tur asma yi ñuy wax yi ñuy xam nii boobu amu fa dara amu fa moom ala moo tax borom yonent may saasaam bañ ko laajee ci borom bi mu ne moom ci amaa ne woon waaw ci mystère boobu ci mystère gi mu nekk nga xam ne dafa ëlëm xelu mbindeef kenn jotewu léegi mu def ay tajalliyaat te tajalliyaat loolu noonu terme alquran la coranique la waaw suuratul Araf borom bi nee na Seydina Muusaa dane borom bi eh, arinii anzur ilayka qaala lan taraanii walaakin unzur ilal jamal fa in istaqarra makaanahu fa sawfa taraanii falammaa tajallaa rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa xarra Muusaa sa'iqan borom bi Seydina Muusaa dane alayhi salaam borom bi may ma ma mën a ma mën a xool dina ci yow gis la. mu ko lanteraan doo ma gis ci kaw suuf Seydina Muusa yonent la yonent Muusa alayhi salaam bindeefu yàlla yi boo ci ñaar ñu ko gën a xam yàlla boo ñetteel mu yonent bi alayhi salaam Ibrahim moom moo ci tegu ci ulul azmi alayhimu salaatu wassalaam bu laajee yàlla ne may nga gis la mooy xam na ne yàlla dañ ko gis waaw waaye li nga xam ne moom la xamuloon mooy fii nii ci kaw suuf moom mënu koo gis parce que comme li Mawlaana Ibn Abbaas wax xanaa bëggu xanaa kontaan ngeen ne borom bi daa jagleel Seydina Muusaa di wax ak moom directement waaye jagleel seen yonent alayhi salaatu wa salaam Seydina Muhammad mu koy gis ko jagleelee ñu moom mooy lam jagleel Seydina Muusaa mais da leen bëgg a leeral rek mais Abbaas radiyallahu anhu waa kenn gënu xam ne suñu borom day wax nag Yonent bi sallallahu alayhi wasallam sans intermédiaire <laughs> borom bi kon dañ koy gis moom mënu koo gis fii ci kaw moo tax suñu borom ne wujuhun yawma naadira ila rabbiha naadira ca suuratul qiyaama am na ay xar kanam keroog mooy ñuy jëm àjjana bu keroogee yawmal qiyaam naadira dañuy nay nitax leer waaw yanj ilaa rabbiha jëm ci seen boroom naadira di xool waaw kon nag Seydina Muusaa laaj loolu suñu borom ne ko lan taraani moo tax yonent bi saa saam sa xadiisu dajjaal ba mu ne wa'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu bu dajjaal ñëwee comme niñ ko waxoon keroog di wax waxi caaxaanam yooyu kàccam yooyu ci hadis bi Seyna Abu Hurayra doon wax te ñu gisoon ko euh, baadiru bil a'mali sab'a njëkkante leen ci jëf yu yiw yi balaa denn ci juróom-ñaar yi di ñëw ba mu ci mujj ba avant dernier ba sixième ba awit dajjaal wala da di xaar dajjaal ñëw fa xayru ghaibin yuntazar mooy ku yées ku nit ku ku absenté ku nit ñee xaar leeraloon nañ fa lool yonent bi alayhi salaatu ne bu dajjaal ñëwee bokk na ci ay caractéristiques am danaan man naa yàlla so yonent bi alayhi salaatu nag ne wa'lamu yëg leen te xam leen na annakum ken yéen lan taraw rabbakum du ngeen gis mukk mukk mukk seen borom waaw lan mooy manu nekk c'est exclu hatta tamutu fekk faatu ngeen waaw kon affaire bi loolu la xam leen ne du ngeen gis seen borom lu ngeen faatu. borom bi moom zaatul aliya dafa inaccessible kenn manu koo jote léegi nag mu def ay tajalliyaat mooy ay ay mu wàcc ngir bëgg jaam xam ko am lum leen mosal te ci noonu ci la génnee ci la istawa ala al arsh ci boppee ca la yeem moo ci arsh moo tax mu ràngoo turam bu ya bu mag bi te yaatu boroom yërmande gu yaatu bi ar te foofu it fara allah sax bi amee waaw sinon azzaatul aliyya mahd mahda loolu tur amul tur tur amul melo amul dara waaw léegi nag moo tax mu naan qul ud'u allaha aw ud'u arrahmana ayyama tad'u falahu al-asma'u al-husna ci degré boobu la degré boobu ci la waxe loolu qul waxal yow yonent bi alayhi salaam sama jaam yi ud'u Allah woo leen yàlla dagaan leen yàlla bu ngeen soxlaa nee leen Allah ud'u Rahmaan wala ngeen ne yaa Rahmaan yaa Rahmaan yaa Rahmaan ayyama tad'u bu ngeen ci ta tànn jaare ca di woo yàlla rek di ko dagaan ci tur yi falahu yëg leen ni ak yeneen moom moo asmaa'ul husnaa tur yaa nga xam ne ñoo jéggi day ci yàlla waaw. ndax ñaari tur yooyu ñooy nday tur yi allah après arrahman tajalliyaat yooyu nag mu def wàcc googu dane waaw kay Seydina Muusaa bi bi mu nekk doo ma gis waaye xoolal ci montagne bi montagne bi xool bu nee ne résisté fa in istaqarra makaano bu saxee def place am ma gis waaye borom bee la gën a xam ne moom montagne bi manul da dékku tajal lii borom xanaa waxul woon law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu xaashi'an mutasaddi'an min xashyatillah borom bi nee na bu ñu wàcce woon kàddoom di alqur'an ji ci montagne da ngay gis montagne bi ne rajax waaw daal di nekk poussière ndax tiit gu mu tiit ragal gu ragal boromam waaw moo tax borom ba ah, xolu ngay ni ñu moom la xajoo waaw léegi Seydina xool montagne bi falammaa tajallaa rabbuhu lil rabbuka falammaa tajallaa euh, manifestation borom bi manifesté wu ci montagne bi bi daal di xëm ci faase fa xarra Muusaa sa'iqaa ja'alahu dakkan na koo bi mënul mujj nekk poussière Seydina Muusaa moom inconscient ci saa si xëm waaw kon loolu tajal la loolu bu nekk deen yooyu lu tax jaay yi waxi caaxaan yi fuñ ko jëlee lii lay sa bi sunna lay sa kii amasula am doo wax bàyyi bàyyi wax li ngay li ngay yow ba jël yow itam ragalal yàlla fala maa tajal laa nga ne loolu amul ci alxuraan lu waxu sunna waxu la la parce yow gaa yi la rek nii waroo ko teg foofu est mbir yi tegu na ci alquran ak sunna loolu mooy wax ji waaw léegi mooy tajalliyaat yooyu manifestation yooyu borom bi di def wàcc gi mu wàcc foofu noonu dafay man bi jël yi nga xamante ni nit ñi muy bëgg ñu gëm ko nit ñi nga xam ne ñoom lay adressé parole ñooñu ni ñuy waxe ak ni ñuy jëflante foofu borom bi dafay mën a mel ni day day day day wàcce wa di wax ñoom ci noonu ca lay waxe naan borom bi teg ta dëggu tànkam ah ak li nga xamante ne nii mooy ah loxoy yoxoy ay yoxoom ak yooyu gis nga ni muy après yow loolu affaire bi dootul nekk lu lay perturbé bi boo déggtee nga naan loolu mooy day leer naññ walillahi alhamdu wal minna radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum yàlla xam na ne ku ku ku ku ku man loolu laa jàpp quoi mooy ku leen ku ku xóotul ci seen wala nga déglu ku leen xam dëgg-dëgg leeral la tari nga bàyyi sax jàpp noo oh, ñooñu ñooñu sa ay subuhaat lañ may ëndeek ay lënt-lënt ak yooyu non ay kii non non non ay duta ki subuhaat non non non non loolu lañ teg ne déedéet yow fexeel déglu déglu déglu ku ko xam nag waxuma apprenti yi nga xam ne dañuy jéem a ay di yéem a mbubboo ñooñee di wootewu ñoom lañ ñëwoon lañ ne dàq fee defi tojaange ñoom de toute façon ray sharia ci leen dëkk mooy seen seen seen activité principale waaw di sàcc ñi nga xam ne ñoom ñële ñu kawe ñooñu noonu la ñuy wax seen yenn vocabulaire yi ñu jël ko di leen mbubboo parce que boobu am nañ ci seen maam bu ci bokkoon ak yu mel noonu ñu jàpp ne ñoom ñooy ñoom di ko gëmloo nit ñi ba pare dëkk ci ray sunna yonent bi saa saam ak lépp loo xam ne mooy mooy mooy mooy ak kennate waaw ba nit ñi gis leen nag jàpp ne ñoom ñii ba pare ñoom fokk doon la ñu bëggoon naan ñoo ñu seetla ñu lii lañ ngay wax seen détracteurs yi foo jaar ñoom i détracteur ñooñu mere ñooñu dafa nekk ñu nekk sa détracteur farata ci képp ko xam ci li ñuy def te bañ li ñu nekk waaw léegi nag ñi ko bañ bu ñu yàggee ci loolu dañuy jàpp képp kuy waxati yu mel ah affaire ñii ñii am dalalul nga xam ne ci cànku tegu leer non yàlla na la borom bi yow mi jàpp noonu baaxe nga daje koo xam ne xam ne dëgg-dëgg ñooñu mos na ñoom seen la wax ba mu leeral la ko wallahi man de gëm naa ne. allahu nag mooy dugal ci xol ku ko neex ku ku mu neex nga leeral ci xol jaamam bu ko neex këne loolu boo ko amee déglu ku mel noonu mu leeral affaire yi même bu dee ne da ngay continuer jàpp li nga jàppoon di nga prudent léegi waaw di nga xaw prudent insha allahu taala bu ci borom bi àndee kon nag lii nii daal bokk ci liy tegtali monde boobule muy aadamul misaal waaw monde boobu lii da koy tegtale da ngay raxas saxar kanam bàkkaar yi di génn te ni koy nañ ci bàyyi noonu la waaw euh, euh, moom la damay hésiter que moom la borom bi mayoon que bu euh, bu gisoon benn waay nii. <laughs> day eh, boroom bi da ko eh, ma mayoon mu xàmmee li nga xamante ne day gis waa buy jàpp buy jàpp hein da koy day da koy day day gis bàkkaar yi ni muy génn ci moom waaw bu ko defee mu ko yow fajul ci bàkkaar sàngam waaw fajul ci bàkkaar sàngam mooy fexeel nga wéral bàkkaar sàngam waaw bàkkaar sàngam fexeel nga daal di ci eh, nga daal di ci eh, faj sa bopp voilà <laughs> fexeel nga faj ci sa bopp allahu akbar lu tax parce que boroom dee ko wan loolu muy gis li nga xamante ne nii eh, mooy Euh, euh, Bakar yoo yële muy ak Cheikh Ali Xawaas foog naa moom la woon parce que damay jaawale moom est-ce moom la woon wala euh, mais moom la woon moom la borom bi mayoon loolu ba finalement dafa insha moom la bu ma juumal ah sëriñu imam Sha'rani la xam nga imam Sha'rani taalibu imam as-Suyuti la woon ah waaw waaw taalibeem la woon imaamu Suyuti ci sëriñam yi la bokkoon ñoom Seydina Zakariya al-Ansari rahmatullah alayhim ñoo ñëpp ay ay ay sëriñam la woon ak euh, al imaam al-Qastallani yi ngay dégg moo tax gis nga moom moo tax ñu mel noonu yow premièrement seeni sëriñ jafe yow mënatoo am sëriñ ñu mel noonu non mënatu la nekk. moo tax bu ñu la rawee bul bul laaj lu tax waaw boo gisatul ku mel ni moom ci jamono bul laaj lu tax parce que ñoom gis nga sëriñ nañu amoon te ñoom nekkuloon am sëriñ rek après toog di nooyal comme ñun mukk ñoom loolu xaluñu xalaatuñu ko ñun ñoom ñoom euh, sëriñ am amoon ñun amuñu ko a Cheikh Ali Xawaas <laughs> ñoom a Cheikh Nasiruddin al-Laqani waaye yow sawaay fooy gise ci ñoom ah kon moom moo doon wax moom la borom bi mayoon loolu muy gis gis nga bàkkaar yi yonent bale sa sam di wax bu ma soon gis mooy ne day gis ne yow bàkkaar yiy def boo raxasee saxar kanam bàkkaar yi mën tuubal ci bàkkaaru xool lu dul noonu waaw mu gis ne yow bàkkaar yi daanaka ci sa loxo bi lay gën a génnee mu ne la tuubal ci bàkkaaru bi laalloo dagan ak yu mel dafa ñaan boromam mu nëbb ko nekk la xamal loolu ah. bi bon misaal kese la lu ah. ah mooy affaire bi réalité la nii la. waaw te tamit beneen wax bi naan noonu yonent bari saa saam kese moo ko wax loolu ak gàttañ lu la déedéet moo ko xam moom moo ko xam déedéet yonent bari saa salaam xanaa waxuñu ne al ulamaa warasatul anbiya boo am xam-xam yi ne ñooy doonoo yonent yi alayhimu salaam te nag ka nga doon nag am na lu minimum loo jël ci moom lan moo tax nga ne jël nañ ci yow xam-xam bi mais yu mel nii jëluñu ko déet xanaa du borom biñ maye rek daalika fadlullah ku la jëne jege yonent bi saa saam borom day xool ku nekk lu ko soob mu xamal ko loolee nëbbu ko lu ko soob comme ni mu xamale woon sëriñ imam ash-Sha'rani bi Cheikh Ali al-Khawwas radiyallahu anhuma loolee bam ñaan ko ne borom bi dama lay ñaan nga nëbbal ma lii waaw manoo ñëw naan ko amul yow neel waxal li nga xam rek waaye bul ñëw di catégorique naan lii kenn xamu ko mais yow yaay kan manaan kenn xamu ko moo tax vraiment modestie ci dafa simple voilà kon mu ngi noonee euh, kon hadith bi dañ ciy jànge loolu ak li nga xamante ne kon jàpp nga xam ne lëkkaale ma bunt bi pour ñu jeexal euh, temps yi moom hadith dañ ci xaw a gudd de avay avay ah moom ah, ñu accéléré de insha allah ah mooy lëkkaale moom dumuntu bi mooy kon xoola jëf yi jëfu yiw yi ni mu bëree waaye yii yëpp manoo ko yow toogal sa kër nga jàpp wala dugg nga fii nga am jàpp bi takkoom jàpp xamal ne saaboo boo raxasee rëcc rëcc ba nga defoon xool lu yàllay xaraamal ndax waxoon na la yéen ñi yàlla wax qul lil mu'minina yaghuddu yaghuddu min absaarihim yow jigéen mi qul lil mu'minaati na min absaarihinna léegi nga nekk fi xool loo xam ne borom boo ko tere ak say mu ne la raxasa ko boo boo jàppoo bàkkaar yooyu day génnaale waaw waaw mooy loolu ban jafe-jafe moo ci am te dinañ gis ci ci ci gëneelu jàpp ci xadiis yi nga xam ne ñooy ñëw ah insha allah kon loolu mooy lëkkaale bi yoonu yiw daa bari li toog jàpp rek ba nekk day xoolal yiw yi ma ciy am borom bi di ma ciy simpil ay bàkkaar ah ba bari te njàpp gi ma def ngir yàlla di roy yonent bi saa saam parce que kan moo def lu mel ni yow tay bés boobu lu ku def ni yow ak ku def yeneen yu yonent bi saa saam doon def ci jamono yooyu yooyu kon nag mu ngi noonu kon yoonu yiw yi dañoo bari wallahi waaw nga gis ne xam nga lii eh, pour l'occasion bala ñu génn fii imam Ash-Sha'rani ni ñu doon wax sànq ak sëriñam bi eh, wala sëriñam bi ak moom voilà al Cheikh Ali Khawaas radiyallahu anhu ak imam Eh, da doon waxtaan ak moom di ko laaj ci yenn masala yi radiyallahu anhuma ba ñëw ci alatu almaa'ul musta'mal ndox mi nga xamante ne nii eh, dañ koo jëfandikoo borom xam-xam ne nag wuute nañ exactement ci mazahib yi lan mooy maa'ul musta'mal mais d'une manière générale lañ lay wax mooy lan mooy ndox moo xam ne dañ cee jàpp dañ cee jaamu yàlla ba pare ñu recueillir ko nga taataan ko comme waa jàpp nga taataan ndoxu njàpp mi mu jàpp est ce que ndox moomu keneen mën na cee jël jàppaat xam nga xanafiyee yi ñoom dañoo jàpp ne déedéet imaam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi waaw te loolu fi mu ko teg mooy ndox mi mooy mooy mooy lii nii. ndax kii bi nga xamante ne nii al imaam yi euh, ci la laaj sëriñam bi ci loolu ci la ko wax ne ko euh, imaam mu ne mu ci bi mu ko leeralee lool ko leeralee affaire yi nii bi mu ko leeralee affaire yi nii ci ndox mi ni muy génne ak bakkaar yi ak moom loolu nga xam ne loolu da ko doon gis. Euh, mu ne ko nee kon imam Abu Hanifa rahimahullahu taala mais daa xamoon loolu mu ne ko bañ a xam borom fas bu rëy la woon moo tax ku jàpp ne <laughs> ku jàpp ne hein ñooñu duñu dara moo laa doon wax ci imaam imaam euh, euh, al fan yee waaw ku jàpp ne ñooñu du dara ku jàpp ne du dara yow yow yaay yow xamoo dara yow mu ne ko bañ a boroom fatxu yu rëy lañu woon Allahu akbar loolu moo taxoon moom mu jàpp ne ndox moom déedéet kenn du ko utiliser waat parce que bakkaar yi nga xam ne mooy génn comme si nit ki daa jël recueillir foo xam ne ay bakkaar ndox moo xam ne ay bakkaar la def ci ci jàppaat Allahu foofu la ko tegoon waxam lool la ko tegoon Allahu akbar Allah waaw mu ngi noonu <laughs> mu ngi noonu ku ci njëkk jàppoo keneen mënu ñëw ci ginnaaw di ko jàppoo parce que moom hadis bi ak loolu boroom bi wan ko mu ko doon xam moo taxoon moom imaam Abu Hanifa mu ne woon déedéet ndox moom boo ku ci yëkkati tojam keneen du ci ñëw di ko génn di ci yëkkati toj déedéet waaw te pourtant li nga xam ne mooy ci biti nii boo xoolee xadiis yi innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu shay moo tax Maaliki rahmatullahi alayhi ne non loolu dara newu ci mais dañ koo sib boo amee beneen waaw dañ koo mooy boo amee beneen mais boo amul beneen wala sax beneen a ngi fi nga jàppoo ko kenn la na moo jàpp alors que imam Abu Hanifa radiyallahu anhu moom looloo taxoon laa kon nag <laughs> soyons vigilants barki yàlla bu <laughs> ñu yaakaar ne non ñooñu borom bee leen tànn koo am non du ñu du mais dénku leen quand même xam-xamu diine ji surtout li nga xam ne moo ci ginnaaw pas-pas te moom pas-pas moo imaam bu mat bi tamit de borom al-fiqhul akbar imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi ci ni jaamoo yàlla suñu pratique religieuse borom bi quand même dénkul ñooñu ay como quand même <laughs> non kon nga gis ñu toll ni ay imaam yu di nekk di di identifié woo ci mbiram da nga foog ay akabirul euh, ulama nga loolu c'est parce que c'est rien quoi quelqu'un bu doon taxawaalu ne wala yaa billah ay imaamu Maalik ay imaamu Ahmad hmm? ay imaamu Shaafi'i nga foog ne loolu radiyallahu anhuma <laughs> kon bon xam naa nañ yem noonu pour ñu tëj kon mu ngi noonu kon daal eh, nga ne waa léegi kon ndox moomu duñ ci jàpp dañu la fuqaha yi wax naa la sànq bu dee à part Hanafiya yi yeneen mazhab bi dañoo jàpp ne loolu dana new ci rawatina mazhabu imaamu Maalik rahmatullah alayhi nga xam ne moom ci wàllu ndox ñoom ñoo ci gën a yaa te ñoo ci gën a dëgëral insha allah ci kaw tegtalu xadiis waaye euh, que ne xadiis euh, bi ñu la wax léegi innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu shay'un yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ndox daal dafa sobe dafa an taghayyara lawnuhu aw ta'muhu aw riihuhu bi najaasatin tahduthu fiihi ndox dafa laaj te dara du ko sobeel lu dul innal ma'a tahurun illa in taghayyara lu mu soppeeku cafka gi wala xet gi wala melo gi ci loo xam ne euh, ab ab euh, sobe bu ci dal comme que fii gisuñu sobe bu ci dal retiraan nañ ko amul dara euh, xet gi soppeekuwul couleur bi soppeekuwul cafka gi soppeekuwul lan mooy problème bi kon mën nañ ci jàppaat sauf que comme que ñoom dañuy bàyyi xel riayatul xilaaf wute bi moo tax ne la ah boo amee beneen defal jàppeel beneen loxo al imam Abu Hanifa nag li taxoon mu ne loolu mënu la yëkkatiwaat ku nama'ul mustamal buñ ko xasee utiliser jeex na du ñu ko utiliser waat moom lii réalité bii la ci xool waaw nga xam ne moom la xadiis bii di wax te moom la Cheikh Ali Xawaas radiyallahu ta'ala anhu leeral taalibi bi al imam ash-Sha'rani radiyallahu kon insha allah ñu yem ni ci jotaay bii di kon yonent ba saa saam kon gis nga yu yomb la ba pare boo ci génnee hatta yaxruja naqiyan min az-zunub jaam bi noonu lay mujje nekk koo xam ne day génn naqiyan laab set wecc min az-zunub bi ci bàkkaaram yi loolu nag bakkaar yooyu boroom xam-xam yi en général dañ naan lii mooy saxaa'ir yi comme daal imaam an-Nawawi rahimahullah wax bi muy sharh hadith bi mu ne wal muraadu bil xataaya as-saxaa'ir duuna kabaair waaw mooy yu ndaw yi waaye paa yu mag yaa Euh, euh, loolu en général ñoom loolu la ñuy wax mais am na xadiis Seydina Usmaan ci yenn riwaay yoo xam ne bi mu waxee jàpp na yonent waaye saa saa ne képp koo xam ne jàpp ne comme sama jàpp gi mu jóg wax euh, julli ñaari ràkka yoo xam ne du ci waxtaan ak boppam dara kooku dañ koy jéggal li jiitu ci bàkkaaram ak li mujj loolu même bu dee boroom xam-xam yi dañ naan yu ndaw yi la en général waaye fadlullahi azim ngëneelul yàlla màgg na da dara tënkul borom bi tabaaraka wa taala même ci jàpp googu nit ki def julli comme li yonent bi saa saa Seydina Usmaan wax noonu ne jële ko ci yonent bi saa saa borom bi jéggal ko bàkkaaram yu njëkk yu yu mujj yi moo xam nag wala sax même bu dee njëkk yi yu mag yaak yépp loolu fadlullahi moo féete kaw lépp ah, gëneelu yàlla maghfiratullah yooyu yëpp mën na koo diig mën na koo dugalaale voilà te borom bi moom bu nee jéggal naa waa ji mooy jéggal na ko waaye li tax te mooy daa am yeneen xadiis comme niñ gisoon bii weesu li muy wax naan fi julli ku ñëw àjjuma tawadda fa ahsana wudu thumma atal jumaa mu ñëw fastama ki jàpp rafetal jàppam ñëw julli sa àjjuma mu déglu xerawlu nañ ko jéggal ay bàkkaaram diggante àjjuma boobu yokkal ko ci ñetti fan parce que hadis bi ñu war a gis bii di ñëw lool moo taxoon ñu du wéral loolu euh, que ne te boroom xam-xam yi rahmatullah di ko wax ne yooyu mooy yu ndaw yi